a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin sayyidina wa nabiyyina muhammadinil amiin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iina amma ba'd fa yaquulul imaamul haafizu al-alam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 fa idaa qataltum fa axsinul qitla wa idaa dabaxtum fa axsinul dibaxa waliyuhidda axadukum shafratahu waliyurix zabixatahu rawaahu muslimun rahimahullaahu taala kon al imaamul xaafidu annawawiyu muy ñëw ak ñun ci buntu bii di. chapitre wala garab numéro soixante-quatorze baabul hilmi wal anaati war rifq ah, ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna xadis biñ mujj woon gis moo doon six cent trente-neuf juróom benn téeméer ak fanweer <coughs> ak fanweer ak juróom ñeent mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qaala linnabiy sallallahu alayhi wa sallam awsini qaala laa taghdab gisoon nañ ko tey ñu war a gisaat beneen xadis waxoon nañ la bii xadis boobu mooy doon xadis numéro seize ci al arba'un an-nawawiyya xadis bii ñuy gis moom moo doon xadis numéro dix mooy moom la ci tegoon <laughs> ci nawawi yi arbaina moom al imam an-nawawi mii nga xam ne moo bind téere bi yit di riyaadu saalihiin muy hadis numéro juróom benn téeméer ak ñeent fukk mu ne waan abi yaala mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne dàkkantalam moo doon abu yaala loolu nag mooy bi gën a siiw ci dàkkantalam yi siinoo am nañu ne abu abdirrahman Shaddaad ibn Awsin turam moo doon Shaddaad di doomi Aws dinañ ñëw ci mbiram léegi wala bokk ci li euh, continuer turu ay maamam ak yooyu radiyallahu ta'ala anhu an rasulillahi muy jële ci dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne neena inna allaha dëgg-dëgg boroom bi tabaraka wa ta'ala katabal ihsaana kataba dafa dogal dafa bind bëgg muy nekk al ihsaana yiiw waaw loolu la digle mooy njekk lépp lu ñuy def ñu defe ko na mu gën a rafet ala kulli shay'in ci lépp nag waaw l'islam n'est pas la religion de de de de, de la médiocrité mukk waaw waaw passable kese mukk perfection katabal ihsaana dafa digle bind waaw la perfection rafetal ala kulli shay ci lépp ba looloo tax nag man rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mi leen xamal lii ma leen di wax yéen jaam yi fa ida qataltum bu dee ne da a faat da di faat fa ahsinul qitla na ngeen rafetal na ngeen di faate wa iza zabaxtum bu ngeen di rendi ab bàyyi ma komum xar fa ahsinu zibha na ngeen rafetal ni ngeen di rendee te bokk na ci rafetal ko wal yuhidda na daas ahadukum kenn ci yéen ku bëgg a rendi shafratahu li nga xam ne mooy euh, euh, euh, paakaam ba na ko aiguiser ba mu ñaw muy kutóowam ba na na na na na ko daas ba mu ñaw wal yurih te ci kaw noonu lay te na na na na na na na na na woyofalal waaw na woyofal zabihatahu la muy rendi rendi gim ko nar a def na loo xam ne ci douceur lay tegu allahu akbar waaw muy ñëw jàpp xam ni ki def ko nii déedéet dànk di rifq waaw ci dal rawaahu xadiis bii de soloo na ko muslimun al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al naysaburi rahmatullah alayhi kon léegi laaj bi mooy est moom dong ko solo ñu ne leen di <coughs> sëriñam di al imaamu Ahmad waa beneen sëriñam di al imaamu Daarimi Abu Dawud solo mooy mooy man nga waa kutubu.

buntu bi wax ci rëbb ak yi ñuy rendi ak li nga xam ne moom la lekk ci bàyyi ma yi buntu bi rafetal bu ñuy rendi mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba di Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman Abu Bakr al-Kufi al-Wasiti al-asl rahimahullahu ta'ala qala haddathana Isma'il ibn Ulayya mu ne ki ñu nettal Isma'il ibnu Ulayya waxoon a la nag Ulayya yaayam la woon hmm, mais Ismaïl ibn Ibrahim ibn Miqsam al-Asadi Abu Bishr al-Basri al-Bazzaz al-Kufi al-asl noonu la woon mais moom bëggul woon ñu ko doon dàkkantele yaay ba yaayam nag naan ko ibnu Ulayya voilà sëriñ la woon tamit ñoom imaam ash-Shafi'i rahmatullah ala ñoom al imaam Ahmad rahmatullah ala al-jami' an Khalid kon Ismaïl ibn Ulayya moo ko jëlee ci Xaalid al-Hazza mu ne an Xaalid al-Hazza muy Xaalid ibn Mihraan al-Hazza Abul Manaazil ñi na Abu Abdillah al-Mujaashi'i al-Basri rahimahullahu ta'aala an Abi Qilaabata moo ko jëlee ci taabi'i bu mag boobu di Abu Qilaaba Abdullah ibn Zayd ibn Amr al-Jarmi uh, rahimahullah al-Basri rahimahullahu ta'aala an Abil Ash'ath moo ko jëlee ci Abul Ash'ath di Sharaahil ibn Aadah Aadah Abul Ash'ath as-San'aani eh, muy Sanaa wu Dimashq nag du Sanaa bi du bu Yaman bi de voilà parce que Sanaa dafa am Sanaa boo xam ne Dima Damas la nekk am Sanaa boo xamante ne nii boobu siiwut bi nekk Damas siiwut mais Sanaa bi siiw mooy bi nekk bi nga xam ne mooy capitalu Yaman ah, Yaman am gën a nga am Sanaa ñaari capital la ñamoon ah <laughs> Sanaa moom eh, eh, mooy boobu moo gën a siiw. mais Sanaa wu Dimashq kii Sanaa wu Dimashq la Sanaa nii bul jàpp ne fële de moo daa Sanaa nii a Dimashq Sanaa wu Dimashq ngir nga bañ koo jaawale Abul Ash'ath nii buñ naa sanaa nii nga jàpp ne yaman yi la déedéet mooy sanaa bi nekk fi nga xam ne mooy damascus damashq <laughs> rahimahullahu taala bila shak an shaddad ko jële ci sayyidina shaddad ibn aws ibn thabit ibn al-munzir ibn haram ibn amr al-ansari an-najjari al-khazraji abu ci euh, biladu euh, daytul euh, <clears throat> Euh, wax nañ la nag euh, sànq euh, am nañu ne Abu Abdurrahman au lieu Abu Ya'la la gën a siiwee an-Najjari al-Khazraji bokkoon ci waa Khazraj ci Ansaar rahimahu radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom mi <coughs> Hasan ibn Thabit frère am moo ko Aws ibn Thabit ah Aws frère u Seydina euh, kii la euh, Hassan nga ne ah man daal man daal man daal may jaaxle naa ah loolu ma jaaxal yow léegi da ngay wax mbir yi mel ni mbir mi daal man damaa xam ni mu demee ah yow da ngay jëkk rek ne Hassan ay way le <laughs> mel ni daal poste lettre boo teg ci poste bi man lu may xam loo koy Hassan ne doo leeral kan mooy kooku. non non fay fay moom kaaskat la. noonu ci aslëf laa wax <laughs> waaw xasa fekk dafa siiw <laughs> moo tax xam nga Aws ibn Saabit ñu bari xamuñu ko waaw siiwul ci ñu bari mais Hassan moo doon poète bu mag bi bu yonent bi alayhi salaatu salaam ah ala ablir anni moo doon <laughs> dal eh, eh, keroog bi ñuy dugg eh, kii Makka non ko ko Abdallah ibn Rawaha la woon waaw muy wax ay ay poème di ko ay ay Seydina Omar naan ko mais Ibn Rawaha mii ci xaramu yàlla bi ngay ngay wax ay poème yonent waaye saa saam na ko bàyyi ko Omar waaw wat naa ci ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxoom lii nii moo gën a tar ci ñoom euh, euh, xeej <laughs> waaw Hassan Seydina Hassan nag yonent waaye saa saam doon na ko uju uju hub wa ruhul qudus ma'ak waaw dalal waa Quraysh ci sa poème yi sa mbind mi sa poème yi ngay wax waaw sa sa sa sa sa sa sa sa weer yi ngay wax dal leen waaw waaw sa xasida yi dal leen ci wa ruuxul qudsi ki nga xam ne mooy ruux bu sell ki dalay jàppale mu ngi ànd ak di la gën a inspiré waaw moom dafa siiw Seydina Hassan ibn Sabit nga xam ne dañ naan soixante dix ans la dund avant lislaam bi mu duggee ci l'islam soixante dix ans la ci def moom dafa siiw bokkoon ci shu'ara rasulillah comme ñoom Abdallah ibn Rawaha radiyallahu anil jami' kii nag Shaddad <clears throat> frère Hasan moo ko jur muy Aws ibn Thabit moo tax Shaddad ibn Aws ibn Thabit ibn al-Mundhir radiyallahu ta'ala anhu annahu qala <clears throat> mu ne sintaani nii la wax xadis sintaani hafiztuhuma an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaala dana ñaari mbir a ngi moom hafidtuhuma man shaddat maa leen mokkal takk leen jàpp leen an rasulillahi jële ko ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam oh non ñaar yii moom dama koo jàpp moom <laughs> mooy yenn ñaar qaala mu ne yonent bi mu ne qaala mu ne yonent bi saa saa nee na inna allaha kataba al ihsana ala kulli shay mu ne ma ne yonent bi alayhi salatu wassalam nee na <clears throat> inna allah di gis ne borom bi katabal ihsaana ala alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah dafa bind njekk lu baax ala kulli shay mooy da leen a digal ci lépp lu ngeen di def na rafet al ihsaana taar waaw da leen a digal mooy amarakum waaw inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan waaw boobu la inna allaha amara bil adli wal ihsan mooy katabu fii non seulement lépp lu yàlla bind moom atqana kull shay lépp lu mu bind na mu gën a taaroo la ko bindee waaw na mu gën a taaroo la ko bindee moom borom bi tabaaraka wa taala loolu nag la digal jaam yi ñoom itam lépp lépp lépp nay rafet waaw amul ay wax yu génn gaam yu ñaaw vulgaire comme niñ gisoon ci euh, buntu ba la ñu génnoon waaw albadi ku ñaaw làmmiñ waaw borom bi bëggu la bëggu ko bëggul ku mel noonu waaw ñaaw làmmiñ waaw ay waxam rafet ay jëfam rafet borom bi bëggul lool katabal ihsana ala kulli shay ci lépp la ngeen ci na mu gën a rafete moo tax beneen xadiis ba aw kama qaala yonent bi saa saa mu dafa bëgg ah, min al abdi idaa amila amalan an yutqina waaw dafa bëgg jaam bi buy jëf jaam bi nekk jëf jëmuy jëf na ko defe na mu gën a rafete waaw na ko perfectionné waaw pas yëfu médiocre yooyu ñu doon wax sant portable ak maal ak bien bien kese sax waxu la très la bëgg kon mu ne ñii moom ci riwaay Abu Dawud bi dane xaslataani sami'tuhuma min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñaari jikko yu mag ñaari qualité yu rëy man shaddaat maa ko dégg ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inna ala kulli shay léegi fa ida qataltum bu ngeen faatee waaw mooy nit ki yow pen yu yi suñu boroom teg foog ñu koy doxal waaw nit sàcc na wala nit def na luñ ko war a reye jaasi sharia ña nga xam ne ñooy exécuteur des peines ña nga xam ne ñooy rey ñi ñu war a rey ñooñu mën a leen bu ngeen di rey na ngeen rafetal seen rey de bu leen jàpp waa ji ah yow da ngaa jaaroo te da ngaa sanga woon mais nag ay xeer yi dañ ko koy kiiwi nangam ak nangam ak yooyu dé wala koo xam ne jaasi lañ ko war a kii nga ñëw defe ko noo xam ne mel ni kuy ko kuy ko mu ne déedéet na rafet waaw waaw fa ida qataltum fa ahsinu al waaye ci toolu xare it bu ngeen newee ci toolu xate bu leen jàpp nit ñi di leen laseere di leen dagg di leen rey di daggaate noonu yéefar yi parce que ay noonu déedéet waaw moo tax Seydina euh, Abu Bakra mu ne woon qallama xataba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam illa amara bis-sadaqa wa naha anil musla waaw aw kama qaal mu ne néewoon na lu yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon xutba lu dul ne dina ci digale saraxe waaye tere li nga xam ne mooy la mooy les décapitation jàpp jàmbur wala kenn rey ko di ko dagg dagg nopp yi dagg kii yi dagg fii laseere fii di yooyu mu ne da ko doon tere keroog Uhud wallahi yéeféer yu bon yi noonu lañ defoon ñoom Seydina Hamza wa shuhadaa Uhud ñu bari ci ñoom noonu lañ leen defoon ba ñoom Hind bint Utba waaw wa qad aslamat ba'd radiyallahu anha jàppoon nopp ak bakkanu jullit ñi nga xam ne ñoom lañ faat keroog def ci ay caq yoo xam ne moom lañ doon takk ci seen baat yi ngir mettital jullit ñi ngir tamit ne dañoo faj seen mer mi la xam ne moo leen daloon Badr uy waaw Allahu akbar keroog yeneen tubaab saa saa bi mu gisee niñ def saxaabaam yi radiyallahu anhum rawatina bàyyi ci xëm bi keroog mer na waaw ba mu digle woon ne bu jàppee Quraysh dajeeteeg ñoom ci xare dina def trente personnes ci ñoom ñu mel noonu saxaabaan yi tamit gis yonent bi saa saa ni ko mbir mi affecté ak ni ko mbir mi touché ñoom itam ñu ne ñoom itam dinañu def suñu boroom wàcce ah aaya ba nga xam ne wa ida eh, eh, na la ko waxati nan euh, la ko waxate du wa idaa la commencé loolu moo ma loolu moo tax nag waaw loolu moo tax fa in aqabtum voilà loolu la moom la fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi <coughs> wa in aqabtum fa'aaqibu bi misli maa uqibtum bihi wala in sabartum la huwa xayrun lis-saabiriin bu ngeen ñëwee di fayu ñu def leen lu metti ngeen di fayu ah na ngeen bu ngeen ñëwee bay fayu manu ngeen lu dul fayu na ngeen def lu mel ni lañ leen def waaye busla bi bu leen ko def wala in sabartum bu ngeen muñee la huwa xayrun lis-saabiriin fasbir wasbir wa maa sabruka illaa billah wala tahzan alayhim wala taku fi dayqin mimma yamkurun inna allaha ma'a alladhina ittaqaw walladhina hum muhsinun waaw mu tere woon loolu ne kon nag jeex na loolu amul moo tax nii waana lu mu doon xutba lu dul mu digal nit ñi saraxe tere leen musra waaw kon fa ida qataltum fa ahsinu al qitla waaw bu ngeen di faat moo xam ci toolu xare la hein wala da ngeen am koo xam ne penub l'islam daanub l'islam war a dal ci kawam ngeen war koo faat na ko rafetal xisaas bu amee dafa faat nit ñu war koo faat nangeen ko rafetal mooy lan yoon bi gën a woyof te gën yii eh, eh, eh, néew ay mettit te nga xam ne moom la ñuy teg pen bi moom lañu war a rey waaw waaw mais nga tëj yéeféer bi mu wadd ci toolu xare jeex na waaw faatu na leer na ne faatu na bul ñëwaat ba tiim kii bi nopp biir saañ ci benn tël dugaat beneen bët bi saañ benn tël gémmiñ gi saañ benn tël nangam déedéet loolu bokkul ci li nga xam ne mbirul islam la waaw moo tax boo gisee ñenn ñi wax ci turu diine jàpp ñoo xam ne ay jullit lañ sax ñoom ñoo leen defi yéeféer sauf que ñu mën a def lool fokk ñu def leen yéeféer ba pare takfir leen jàpp leen di leen rey di leen daggaati ak tamit di leen teg ay char di leen watat di leen diri di leen daw ñoom lu nekk ñu won ko loolu lu daraay diine wal iyaadu billah waaw wal iyaadu billah kon fa ida qataltum fa ahsinu al waaye wa ida dabaxtum mu ngeen di rendi nag mooy li ñuy rendi am xar wala yi nga xam ne aw nag si ñi nga xam nañ ne dañ koy rendi waaw ndax loolu moom la aaya baqara ba wax wa sayna Muusa gaay di ko laaj mu ne inna allaha amara ya'murukum an tadhbahu baqara waaw borom bi mu ngi leen di digal ngeen rendi waxul ngeen loj moo tax gëléem lañuy loj nag li gën a dëgër dees koy rendi comme xar boo ci def na ko rafetal waaw na ngeen ko rafetal de al imaamu Nawawi rahimahullah ba léegi léegi lëkkaaleem dañuy waxaale lépp en même temps ak buntu bii di wax al hilm wal ana wal rifq dal ba hatta yi nga xamante ne ci biti nii lu metti la war a mooy joxe donner la vie donner la la mort waaw koo xam ne sariya ne leen ko ñu war ko fat même loolu mu ne la na rafet te mooy na rafet gi mooy nu mu gën woyofe ci kañ koy kañ koy def at na mu gën a mét euh, métti gi tuuti na ko def mooy at al ana dal ar rifq douceur même ci loolu si la douceur waaw al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullah mu ne nag <laughs> léegi nañ jeexal affaire ba pare waaw bu ngeen di rendi fa ahsinu zibha wal yuhidda na ngeen koy defe mooy da ngeen leeralal nan ngeen mooy nal daas bam ñaw ahadukum kenn ci yéen ka bëgg rendi moo xam góor ak jigéen shafratahu paakam ba mu war a rendee xar mi moom tabaski mi wala daa bëgg yàpp kese nam ndawal wala ngénte wala nangam ak leneen na daas paaka ba muy rendee loolu dafa bokk ci yi nga xamante ne ci ñu sopp ci rendi la waaw wal yurih te na woyofal zabihatahu la muy rendi al imaam an-Nawawi wax fi lu am solo rahimahullahu taala ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhima mu ne nag wa yustahabbu ah allaa yuhidda ah allaa yuhidda sikkiina bi hadrati zabiha waaw <laughs> waaw mu ne avant loolu da ne wal yurih dabihata nan nga koy defee ah mu ne bi ihdaadi sikkin mooy ci nga nan looy woyofale la ngay rendi rendi nga ngay daas baaka bi wa ta'jili imrariha mooy nga gaawal boo koy dawal ci baat bi nga gaaw wal ko bu ko yéexantu di jël ay pause ki mel ni ku ñuy ralentir de gaawal dawal ko mu gaaw jaar ci paat bi dagg li muy dagg mu jeex waaw mu ne nag wa ghayri zalika yu mel noon mu ne wa yustahabu sopp nañ an la yuhidda as-sikina bi hadrati dhabiha bul jël xar mi teg ko nee mu lay xool ngay xool nga jël paaka bi nag di daas mel ni les tueurs yu metti yooyu déedéet mais mbindeef la dafa am sensibilité yow imagineel yow neewal paaka bi waroon laa rey jël paaka biñ la war a reye wala lool di ko daas sa kanam way li ko utiliser di ko ñawal mu ne loolu nag sopp nag bu ko def ci kanamu xar mi ah wala la ngay rendi nag weeg yooyu mu koy gis wa allah yadbaha wahidatan bi hadrati ukhra waaye bul am yoo xam ne yow cinq xar nga war a rendi même boo leen rendiwul sax yu ñu rendiwul nga ñëw fi nga xam ne ñoom ñépp a ngi fi yeneen yi nekk fi nga taxaw di rendi benn bi ci seen kanam loolu bu ko def loolu bokk na ci li nga xam ne bokkul ci rafetal bañ koo def nag baña di toppatoo lool mooy ci rafetal gi bokk waaw wala yajurwa ila magdasha waaye bu ko yóbbu fa koy rendee bu ko jël di ko nii moom lañ doon wax sànq di ko ñoddi comme niñ koy defe ñu pëj pëj pëj bay waaj a damm fokk tànku ak mi nii ah ndax yàkkamtee am ndawal en tant que baykat demal dak rabitalal la la la yoneen wax way alayhi salaatu wassalaam <laughs> waaw bu ko ñoddi de di ko jëme nag ca abattoir ba fa nga xam ne fa nga koy rendee fa nga koy fa koy fa waaw waaw léegi moo tax al imaamul hakim an-Naysaburi rahmatullahi alayhi dafa solo lu am solo ci wàllu yi boroom Tuhfatul Ahwazi ah bi sharh Jaami' at-Tirmidhi al-Mubarakfuri rahimahullah mu ngi koy tudd mu ne al al ne al-Qaari mu al imaam al-Qaari nee na. qaala ulamaa'una suñu boroom xam-xam yi nag nee nañu wa kariha as-salx qabla at-tabarrud wa kulli ta'dhibin bila fa'idatin li hadha al-hadith mu ne hadith bii wal yurid dhabihata dañ ciy jànge boroom suñu boroom xam-xam yi nee nañu dañoo tere wa kariha waaye dañoo tere ah te dañoo sib as-salx nga ñëw di di di di fees yàkkamti nga fay dangaa yàkkamti ci ndawal gi nga commencé pees xar mi qabla tabarrud te seddagul yow rendi nga ko seddagul di kañ kañ nga bëgg commencé di ko di ko fees léegi ndax da ngaa bokk ci jigo yi <laughs> da a la ko <laughs> déedéet loolu dañ koo sip baaxul du ma ko def wa kulli tan euh, ta'zibin wa kulli ta'zibin waaye it bépp euh, mbugal boo xam ne bilaa faida metti goy teg bàyyi ma bi te moom amul benn njariñ mooy loolu amul njariñ quoi waaw ay violence gratuite ay mettital gratuite yoo koy teg waaw loolu dañ koo dañ koo tere waaw ndax lu tax ndax xadiis bii mooy pilier ci loolu waaw mu ne walima axraja alxaakimu waaye ndax li alxaakim solo fi lmustadrak ci téeréem bi almustadrak ala saxihain rahmatullah alayhim an ibni abbasin jële ci mawlana ibnu abbas radiyallahu anhuma abul abbas yi anna rajulan adja'a shaatan yuridu an yadhbahaha wa huwa yuhillu shafratahu fa qaala lahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam aturidu an tumiitaha mawtatayn hallaa ahdathta shafrataka qabla an tadja'aha lii la ñu doon xam <laughs> ah? <laughs> Ah? nee na daa am benn waay Sayyidina Ibn Abbaas nee na daa am benn waay radiyallahu anhuma dafa tëral gàtt gi mu war a faat bi mu war a rendi bu dee bu dee xar yooyu rendi lañuy wax kenn doo wax dama koo rey rendi <laughs> waaw bu ko koo rendi ñëw ba tëral ko commencé nag di daas paaka bi nag <laughs> yonent di saa saa gis ko ne ko eh aturidu an tumitaha mawtatayn mais yow da ngaa bëgg a rey gàtt bi da nga ko bëgg a rey ñaari yoon ñaari yoon ñaari dee nga ko bëgg a mosal lan moo la tere woon daas sa paaka bi laata du koy tëral waaw mooy gis nga gis nga l'islam bàyyiwul dara bàyyiwul benn kii gis nga ar-rifq hatta ki fii ar-rifq waaw yow arme bi naan nii du ko xam nga kii di ko di ko di ko ñaasal di ko ñaas mu ne gis naan bàyyi ma la garaaw mais dafa garaaw loolu moo tax ñuy liggéey abattoir war nañ bàyyi xel daral yeeg yooyu. waaw rangale xar yi di gis ñuy gis ñuy ray bee di ray bee di ray moo tax ñu ngi bi ñuy bët bëri di tëj mais loolu geneen dee nga leen teg yow bu dee kii daas kii daas la yonente sallallahu alayhi wasallam wax lool ki tëral ba pare di daas mais ki taxaw nag mooy imaamu Nawawi rahmatullahi alayhi doon wax nag dañoo sit tët ngay rendi benn bi yeneen yi di ko gis wala beneen bi wala yeneen yi di gis ngay rendi beneen bi waaw xoolal ma loolu rek xoolal ma fii xal la ci wàllu xadaara civilisation li nga xamante ni mooy nekk lu tax parce que huwa alladhi arsalahu lu wa limada lu teewoon du demee noonu mooy ndaw rabbil alamin te la ya'lamu man xalaq kan moo gën a xam borom bee bindeefam waaw hatta bàyyi may na rafet seen jëflanteeg ñoom même boo ñëwee di leen teg li gën a muy rendi leen na rafet te bu ko def ay brutalité di leen ñoom day ko këcc ak di daas seen kanam ak di rendi benn bi wala di fees benn bi tiimale leen ñoom ñu toog nee di ko xool walla iyaazu billaah nañ ci bàyyi xel waaw xadiis bii kon gis nañ lëkkaaleen bi ar-rifq hatta ci ci jamono ju metti nga xam ne tu donnes la mort na rafet douceur mais na ko def ci ni mu gën rafete pas ay yu ñaaw yooyu waaw koo xam ne lii faat na ko nga ñëw di def lu gën a metti ngir loolu déedéet fa ida qataltum fa ahsinu alqitla wa ida dabahtum fa ahsinu aldibha wal yuhidd ahadukum shafratahu wal yurih zabihatahu alhamdulillah lii nag buñ ko xamee da xam ne mooy li nga xam ne mooy li gën a woyof ci bàyyi ma xar mu ñuy rendi lii la waaye bokkul li nga xam ne moom la kazzab yi di wax ne li gën mooy électronarcose jël couron dóor ko ko ne rendi c'est barbare waaw rendi c'est barbare wal iyaazu billah loolu bépp jullit bu ko wax xam l'islam ak li l'islam jàngale ci yonent bay saa saa wax doon ko def muy sunnaam ak yonent yi ko jiitu woon alayhimu salaatu wassalaam suñu borom wàcc ne nii na jaarale ci yonent lan nañu yonentam ne nii la mbir yi di nekk perfection gën rafet wala yurih zabihata na ngay woyofale la rendi mooy na ñawal paaka bi te dawal ko ci baat bi mu gaaw waaw yow nga jégg ay tubaab ay ñeneen ne la non ça c'est bon léegi yow nga gëm loolu di ko répéter ni perroquet naan seen baax baax woo man du ma lekk loolu ba pare xullee suñu doom yi ñu yareel na noonu wasoon nañ ko fi wax parce que ñun noonu la ñu mel yaruñ leen ci diine xamaluñ leen yii nga xamante ni c'est waaw kër gi bu ñëw dem na dem booy même ki ci soxla ki ci euh, góorgóorlu ci wàllu diine sax buy dem di du yóbbuwaale doom yi buy déglu du leen boole buy dem di fekke yow du leen boole ci lool waaw du wax ak doom dara ñu bàyyi leen ak télé bi ci foy ak mike yi nga xamante ne ñooy ñoom Harry Potter ak façon yooyu ñu nekk ci yooyu rek waaw léegi lépp loo xam ne mooy seen vie sociale ci école bi lañ leen di waxe nii la waaw on ne mange pas les c'est des cadavres c'est c'est c'est c'est horrible c'est horrible voilà c'est les qu'on fait aux aux aux animaux voilà nangam léegi boo ñu jàpp loolu. ñun ñëwee seen yaay togg ne maman c'est quoi ça c'est de la viande non je ne mange pas parce qu'on m'a dit c'est barbare non je ne mange pas ah, eh ma foto yow. li ko gën a lakk soo bàyyi lu la lekk. ay eh, ma ne yow yow yaa raté. fas bi nga rate bu yàgg yaroo ko bàyyi ba ñee dugal li ñu dugal ci boppam nga taxaw bopp taxaw lii ngay ñëw doo yow ci bëri yow xam nga ne yaay yow yow yow yow yow <laughs> ñu ne la dóor courant tël diñ koy dóor ci bopp bàyyi ba bu muy kaddang kaddang ba faatu lool mooy li koy woyofal kazzabuna ay kàcc kat lañ waaw lii mooy li nga xam ne moo koy woyofal wal yurih dabihata waaw te loolu bépp animal buñ def noonu jullit manu koo lekk parce que loolu daa bokk ci wal munxaniq hurrimat alaykumul maytatu waddamu wa lahmul xinziiri bi wal munxaniqa boo dañ koo xoj wal mu taw wal mawquuda boo xam ne moo mooy mawquuda mawquuda la mooy bu ñu jëlaw yàq ne ko tël ndax gis nga décharge électrique biñ ko dóor moo ko yàq ñoo yem nu dee wal mutaraddiya bi jóge ci kaw wadd wan natiha yu doon mbëkkante ba faatu wama akala sabu ak yoo xam ne ndegment yi commencé woon nañ koo lekk waaw lu dul loo xam ne ngeen ko daf fekk mu defek dund ngeen faat ngeen ngeen rendi ko illa ma zakkaytum yo ma zakkaytum waaw yii yëpp dafa xaraam ñu ñëw ne la yooyu moo baax lépp lu ñu rendi wu te te du loolu c'est l'objectif loolu mooy comme ko waa ji moom ci lekk yàpp la dëkk ñu fexe yóbbu ko noonu ne ko ngir mu bàyyee après bu demee lool ñu ne ko nag bon vous savez l'animal il a des sensibilités comme tout le monde voilà il a droit de vivre c'est pas normal qu'on tue des animaux noraw noraw léegi léegi fan lañ koy jëme mooy ci ñu ne ah léegi nag il faut plus manger les animaux voilà léegi yàpp moom dafa xara dafa kii baaxul di ko lekk voilà i faut être végétarien voilà manger des plantes ak nangam ak nangam y a des pommes on a assez mangé on a de quoi manger voilà soxlawuñ di di assassiner noonu lañ koy waxe ay kàddu yu garaw loolu nag boo xamul dara yaroo doom yi yar yow ci sa bopp xamoo ci tous da ngay gis mag ñoo xam ne sax dañuy ñëw ba ne ah non c'est vraiment sont sensibles non vraiment vraiment non non tubaab yi vraiment ñoo xam ñoo ñoo jox ko li nga xam ne mooy dund quoi léegi sa borom nag yow.